arafa sa mbakk ni daal la dakk maa la may caas koo ko fas mu ne sunu borom kii defaloon ma teraanga ci àddina xàmmee ko ma fii ma ne ci lii mu ne ci lële yaatala lii nu bokk ko mu jël ko ma toog yàlla na ko di nga xam ne maa la gën foofu gën ko man mi fekkoon ma defal la teraanga fexe mu xàmmee la tey may naa ko lu toll ni li ma la may ngeen bokk dem àjjana ñu arrêté nag ñu doon pêche arrêté ñu doon calcul arrêté ñi doon joxe ñi doon joxe carnet yi mais bu kenn xeebati wenn yiw lu mu néew néew nit mucc na tey ci mbëkkanam dàll gu mu mos a dimbalee nit ci jaanama kon ànd bu mel ni bii di génnee di génnee di génnee euh, euh, meññit mi parce que lii meññiti xol la meññiti xol xol boo xam ne seeni waroom dañu juboo na nañu samratu usnul xolqi eh, meññitum rafet jikko mooy d'accord àndandoo bëggante doylante gis nga rasulullahi ku yàlla arme la jóg jóg ma la waxee nabi ku ñu armé woon neex naa gëm xam nga lu tax maga ko yónni woon yónni ko ci ñu dëgër bopp te bari doole mu nar leen a bàyyi loolu lu ñu miin tàngoon mu neex leen nar leen a yóbbu fu ñu xamul miinu ko te du leen neex kooku kenn du ko bàyyi loxoy neen dañ ko armé woon gauche droite kaw suuf armé ko ci nit armé ko ci malaayik am na ko ci jaww ji am na ko ci ajmaawaat yeeg jamaadaat yépp armée na bi la woon yéegu la ne mbooleem jàngoro yi soldat yi na bi lañu jàngoro ju mu la joxe rek mu song la waaw jàngoro yépp sax ay soldaram lañu bu ne sibbiru songal ibu saaxu sibbiru ne ma kirib bu ne tension songal alsaan mu ne ko kirib bu nee si bu nee na mu tuuti biir buy métti song diw mu song ko ñoo ñooñu ay soldaar yi mu tegoon ci pet la bokkul ak Ali ibn Abi Talib ak ñeme ñeme bokkul ak Omar ibn Khattab mi dul dellu ginnaaw bokkul daw ginnaaw loolu asamaan a koy déglu lu la fees dell dañ ko armé ba mu fees su santaane rek lo ci rot suufa ngi ne tekk noonu ko di déglu mu ne ko nga yekkul mu nga yekku nit ñi diig ci géej gaa ngee dellu ginnaaw di xataraayu pour fekk si noonam jënt baa ngee langaan pour dal nit ñi ñooñu ñëpp ay armaam la woon waaye dafa dafa tëraloon yëpp xam nga ba mu daan liggéey mooy elmu lim sar ñi ëpp ci ñi mu vainqueur mu leen defe ci jikko bi ko yàlla tagge dafa toog ci jàkk ji benn yowoon ak si ci jàkkam saw ci jàkk ji naka la commencé saw rek saa benn bërit mu bu leen dog sawam jàmbur toog leen ñu toog ba mu saw ba noppi bayit dafa rawaat ñedd na ñokket dab ko moom rek ne ko innama buniyal masajida li salaati la li baw soo waay jàkk dañ ko tabax pour julli ci du pour saw du duy leen ñaari yi ndox sotti ci ñu duy ci ñaari baat sotti ci mu delluwaat toog toog na ci mbooloo nit ñëw dis ko soxlaam ki gënoon a jege ci saaba yi ne na xaw ma soxla si waaye day niroog nit ku def motif bañ a laaj ko dommage intérêt la niru ñu déeyat na bi na bi làmb li muy li ko jegeñ jox ko mu xeeb ko xool ko na ko li yàlla bind yaa ci gi yiis kilifa gu doy ni yow ma yoon njàqare ju toll nii yaakaar la ñëw nga dima jox lii saa ba yëpp jóg mu ne bu kenn jóg bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen ñu toog mun a ñokket na waa ji kaay mu topp ko ba këram mu dugg ci rondal gi la fa nekkoon mu jox ko aji portemante bi la fa nekkoon mu jox ko tijji waxande bi la fa nekkoon mu jox ko ko ñori darab bi summi mbubb yi jox ko jëfee neen mu ko li yàlla bind yaa ci gën yonent bi ne ko ndax baat boobu mën na noo delluwaat fële nga wax ko ci kanami gaa yi parce que kat ñafe ne ñëpp ëmbal nga leen biir biiru boo xam ne bés buñ ko wisinee bés buñ ko wisinee tëwee tëg yow dara du la jar kañ dem nga yàq biir yooyu benn bañ a juddu mu ne ko yomb na ma jiit la naka li ko jóg saabu yëpp jóg waa jàngoog nabi ne leen nii mu ne ko waxal li nga waxoon mu ne seen waajee gën ci li yàlla bind yàlla bindul ko mel ni moom ci baaxaay gaa yëpp rek yonent bi ne xam ngeen sama diggante ne yéen ak naar bii na mu mel ñu ne ko déet mu ne benn waay bu am gileemam la def ci arnaam def ci dundam def ci ndoxam def ci fetalam ak jaaseem dem ba ca àll ba gileem gi daaneel ko mu jóg di naxante gileem gi mbooloo ñëw ne dañ ko koy jàppale naan ñetti gileem ga mu ñàkk gileemam ñàkk ya ca nekkoon waaye ba mbooloo ma ñëw dana leen bàyyi leen ak gileem gi maa xam ci ko ñu bàyyi ko mu naxante ba jot gileemam jot marchandise am jot armaam ñibbi kii nag su ma leen bàyyi woon ak moom ngeen nàngati ko mu dee dem safara na ñàkk client naxante nag moom bu xol bi sedd mu yokk ci seen lim ma yokk garaat ci parce que jubbanti kenn ku dëndoon moo gënal yàlla réew ko juróom fukki junne yi na war a dem na yàlla yàggal ànd bi te doon leen a dëgëral président wax na sànq yi gàmm nañu fukki at ak ñaar ren jàng yi dañ ko jox seeni jigéen ma déy ngaale ne ko xanaa loolu spécial asaka la asakaango fukki jàng ak ñaar jàng ngeen ko ren di fukk ak ñett ñu moomale ko jigéen ñi ma ne xanaa loolu moo di asaka fukki at yooyu ak ñaar amu ci benn at bu ngeen jéegal bu ci nekk ja tànn dañu tànt bu toll nii jàng fi jàng yu toll nii nit ñu toll nii seetaan ko ñu defal ko rasulullah yal na yàlla defaat ñu defaat ko lépp li ñu ko def borom tant yu bari yi di tant daayira yaa ngi du jeex kaar daayira bu nekk tey si yitte mooy rasulullah léegi jàmm am am na sax day yokk incha allah ndax ni xol yi bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surtout réew mi ñuy wax Sénégal surtout capitale bi ñuy wax Dakar dellu ginnaaw dootu ci mu a am jaay rek baatit ndax rasulullah kat moom rek ñor yàlla la leen ñoru ko ku fexe ba nga ñor yàlla xam nga lu ko may. ne bi ñor la rek tax ca ngay amee yàlla waaye suru loolu du noonu suñ borom wax fële ci fusirat lu dalal seen xel la dugg ci jàngi aay bi ma la doon wax léegi suuxuruf la xarit bu ne bu àllaaxira dana réeroo xaritam lu ñaar ñu xaritante woon ngir yàlla ma wax ne te alquran inna lasina xaalu rabbuna allahu suma staqaamu تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تخشنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في آيات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحي الأنفس ولكم فيها ما تدعون نصلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي سيئة ولا حسنة ولا سيئة ادفع بالتي يحسن ليس الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أميم وما يلاقيها إلا الذين صبروا ولا ما يلاقيها إلا ذو أجر عظيم القرآن ننا كما كنت عالم زورة ne rabbuna laaw te caa dellu ba waxat ko ci alimu shawra parce que dafa am aalam xamu leen bi xamu leen luy aalam mbay aalam daal xam leen ko waxi ci olof ah alam dafa am jamono yoo xam ne nit ñi sunguf am jamono yoo xam ne deret lañu am jamono yoo xam ne ruu lañu ba bi ñu mujjee nag di ruu ak deret ak yàpp jëmm xaalam tar alam la tar alam biñ dee sànqaleñ la làmb diggal aadama ñépp juddoondu mu ne du maa leen moom allastu bi rabbikum ñu ne balee am na woon balee ginnaaw gi nag bi ñu laata ñëw ci alimu sawri jóge ci alimu surra alimu surra mooy ba ñu nekkee comme sànqale foofu saxaloon woon na yàlla am boo ko saxalul woon doo jàll nga jàll ba ñëw ci formation weddi waaye ki lanka weddi nag su ma saxaamoo su ma jëli taala taala diggante alimu shawra ak alimu hurra ak alimu larwaxa ak alimu lasbaxa dafa am différence bu yaa yàllaa ma moom ci sa ngune xammee ko ne yàllaa ma moom yàllaa ma moom ba nga feebare wér na yàllaa ma moom yàllaa ma moom ba nga banque ndax am xaalis na yàllaa ma moom yàllaa ma moom ba nga faloo ko falu na yàllaa ma moom yàllaa ma moom ba nga di surg am di burum kër na yàllaa ma moom yàllaa ma moom ba ngay wér feebar na yàllaa ma moom yàllaa ma moom ci sa sukuraat ba ñu jël la ñooñu laa ne tatanazzalu alayhimul malaa'ika an laa taxaafu wala ta'shalu ñooñu dinaa leen wax bu àllaaxira bu leen tiit ndax fala taala ma kuntum min alxaayifin an laa taxaafu fala taala ma kuntum min alxaayifin ولا تحسنوا ولا تحسنوا صرتم من الحارفين وابشروا بالجنة kon nag ni'ma ajrul aalimin alxuraan nee na képp ku yëngal dara mu néew mu bari nga wéer ma ko man yàlla mi fi dul jóg te sama dara du manqué danaa la fay fay goo géejal ba yóbbuwaale ci ku bokkul ci woon ci jëf ja ci raw na ku fi ñëw di doomu aadama mën nga fay jëli mucc tey ëllëg ngir mbooloo mi wax naa ko sànq bi ma ñëwee dama ne sëriñ bi liqaa'una haadihi yakfi mawlida sëriñ bi wax na ko suñu gisante nii ak gëj gisante suñu xoolante nii jur mën naa jur njéggal te moom rek la ñuy wut parce que téere yi na nañu am na kanam yoo xam ne ku leen gis doo lakk te yàlla waxul ñan la kon mbooloo moo dégg te bul ne oowuñu oh, ma du ma dem aw ma carte demal boo demee it bul yemale sa xool ci benn côté xoolal fu ne di nga gis koo xam ne ku ko xool dootoo lakk ba ila yawmal qiyaam nga gisaale ko ca loolu doy na te kat waxoon naa te gàmmu gële ne mukallaf moo gis mu tëj këram dox ñaari jéego mbaa ñett dellu si te indiwul ci yi ñaar benn na la wóor ne boobu mukallaf du nit euh, keroog sax am na nu ma ko waxee woon ci tubaab dama ko fàtte yow fekke nga ko ca defe naa ci gàmmu kii la woon asan yàdd mu xalaf mu teg këram daal génn moo xam mu góor la moo xam mu jigéen dox quelque part dellu siwaat ci kër gi te indiwu ci yi ñaar benn dama noon keroog kooku la kay loolu laa waxoon keroog fàttaliku naa ko kon ku bu kaay doo ma laaj ñaar ñi ban ak nga dem ñëw te indiwaale woo wërsëg wu jëriñ ci biir kër gi mbaa tuyaa bu la julay gunge ca bàmmeel ya ko wëtti ku ne war nga boo jox ci indi lenn ci yooyu ñaar lu yokk kër gi ba njën yi neex wala loo mën a tëddaale ca bàmmeel mu doon njëriñ waaye dem neen dellu si neen boole ci indo àlla kooku daal borom fiiwul toog rek naan doxal waay doxal dàq naa la doxal doxal kii kok teer foog nga kër gi neex nga réjourné indi njëriñ lu njëriñ njaboot gi te dinaa gis ne rek ma romb ay xale di leen nuyu ñu di maçon mbaa mécanicien taq di ma daw fekk ñaq woowu lay bëgg laal ñaq ñuulaay woowu ne bi daana def bu ñu jiyaaree ba noppi ku takk deret mu fab ko takkal boppam na la al lawnu lawnu demi lakin a reex reewul misk ñaq woo xam ne borom la ko tax ñaq njabootam la li ko la ñu àjjana bu ñu koy composé ci ñaq yooyu la ñuy wut ku ci diwu diwu ci li ko la yooyu la yonent yàlla loolu sa kay yàlla lu mu ko yeddi woon daf ko ne góor nga yaa dàq jàmm ci àddina le leneen la yàq amula métier ci la door a dem jàng rab pañe di rab pañe bi jaay ku waa ko yonent kon ñàkk dara melul ci wàllu yàlla benn waaye bu gaa yi daan sàgg ci kanam ne bi naan diw ni mu amee diina bi laay dugg ci jàkk ji suba mu ngi ci ngoon mu ngi ci bu ñuy te fa lañ koy bàyyi bu ñuy bi fa lañ koy toujours na bi di leen sàngam rek ba am bés waaj na bi neen ma yéen seen waaju mën a julli jooju ngeen di wax te mën a wér xanaa day lekk ñu naan xakkañ ah, dañay lekk di mu ne fu muy jëlee li muy lekk ñu ne ko diw ko ko jox mu ne diw moom moo ko gën fuuf bële ma fi rayante ki wax diw ko gën fàggu ci la fàggu jëbu ci njaboot gi jàmm yàlla la sëriñ si nga xam ne dañu mel ni man amuñu place te it bu gaa yi xëyee duñu set benn feex bu ñu def ndax toog rek ba gaa yi wàcc ñëw fekkaat leen ci garam mu ca buntu kër ga nuyu leen jàll si ànd ak ñoom julli tisbaar ay julli tisbaar gont ñu toogaat ba ngoon ñu ñëw nuyuwaat leen ànd ak ñoom julli timis ñu gaa yi julli timis ñu julli géeye gaa julli géeye gaa yi kat buñ delloo ca ca liggéey ba ñu ngi ci julli yow yaa ngi toog ci neen bu ñu wàccee ànd sa yow julli julli gi yaa ngi ci neen suñ jógee fag ci lañ doon ñaq booleeg yow joxati la yaa ngi ci neen inna l insana la fi xusrin illa fi xusrin ci bépp aal ak bépp jamono kon dukkat fekki oote yàlla ak oote jëm ci yàlla wa man ahsana qawlan mimman daa ila llahi wa amila saalihan kenn gisul ku ni mel ku fi indi bàkkaar yàlla ko yàlla jéggal képp ku ci yor aajo ju fajoogul yàlla ñu mën a faj aajo yàlla la ko fajal daraja yonent ku ci yor njàqare tiis mu mun la jëm ko it yàlla mi dara umpul yàlla na la ci musal xale yi amul place yàlla ñu am place ñu am yàlla nañ ci sax te leen ci jële yàlla na barke xale yi seen àlluwa àggul yàlla na ko yàlla àggal te yàlla mu yàq seen diina dara dara dara jigéen ñi am borom kër yàlla leen yàlla jubaleeg ñoom te def ci doomi ngir ñi ci am ni doomi yàlla yàlla def doomi lislaam suñu gouvernement bi yàlla samp yàlla ci yàlla yeesalaale suñu yëpp te jàppale leen jàppale nu jàppale jullit yëpp kilifa diine yi yàlla leen yàlla yokk wexaar ba ormati rasulillahi wax nañu nag jigéen ñi jàng yi leen ko defe ren xaam waaye at mu nekk ñaare aja ndaw mi di jigéen moo leen daan couvrirale ak góor ñi kon nag ren waxe noppi faf moo tax fa nu yemoon barki démb ci xaaj Malick muy nettali mbiru ku jigéen ku doon def ak rasulillahi ala kulli xaalin fa la ñuy tàmbale gi yéen def fatiha benn salaatu ala nabi benn astaghfirullah benn salaatu ala nabi koor gii di jógañ si yàlla bu mun a bàyyi benn ñaawteef yàlla bu mu yàlla bu mu defal gannaaw suñu benn ndim xemem xemanteef ak suñu mébét mu dugg koog jàmm génne koog jàmm te yàlla bu mu di suñu mujj weeru koor di jaayi amin yow laay wax yow jullit it بالتي هي أعلى فليس الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين xam nga ay boobu ci ku mu wàcc Abu Sufyaan ku bañoon Rasulullahi président am na ñetti gaay suñ mosaan toog nii ne bi xool nii gis leen danaan bu kenn waxtaanee démb boobu ñu nga Medina mu ne bu kenn waxtaanee la xewoon màkk que ñetti gaa yi ci woon yoo xam ne seen bàyyi li ñuy def na bi ci caañ caay kenn nu ko wax te ñu mujjee tuub na bi gën a leen euh, soow mu ñu garaase bu ñu tuddee démb rek ñu rus na bu kenn dem àllaaxira sulli fa jëfi ko dee daaw war koy dund xam nga kan ak kan la woon Xaalid ibn Walid Xaalid ibn Walid kat fooraayam mujj àgg ci buñ la joxoon ñam poson ne ca nga ne bismillah Xaalid ibn Walid foog mu rees ak lekk woo lekk reesu nga dem laaxira tudd la ci turi waajur waaye loo repp repp soo ko fàttewul tuddaale ko foog re lekk koo ko rees bisimillahi xaali ibnu walid baax na de gars ku dul nag surtout nag ñaam ñaari jabar ñett waaw sa waaw dëgg la wax de ومن النفاسات يا الله ومن النفاسات في موقدي xam nga borom ñaari jabar ak borom ñetti jabar ak borom benn jabar sore nañu affaire lu bokkuñu ñaari jabar ak ñett war naa am seen bu mu nangoo lekk moom rek ba nga def laalam nay nay nay feebar feebar lu sax te fekk feebarul ah waaw waaw di porte porte lu maraat te dara jotu sinon rek du baax de di bari tukki itam Khalid ibn Walid xam nga koo jur Walid ibn Mukhiratan xam nga fu ko yàlla xase noonu bi bankal fa baaraam Xaasim ibn Wayil moo jur Omar ibn Ash mu jën a nekk gouverneur ci jamono Seydina Omar ibn Xattaab xaasiri na waaye du bàyyi xam nga fu ko yàlla xase tabaraka wa taala moom lay soowal ci mu desir fukki taw la amoon ak benn ak kan xam nga ku leen ñetteel ikramatu xam nga kuy papaam aboo jéebi kooku kan ku ne xam na ne ko landi la woon ci bañ rasulullah di nga ko dégg léegi sax ci fi muy jàng tey moo juróon ikrama foo yër ci téere dégg an ikramatu nangam ak nangam kooku li papaam def rasulullah kenn dafa ko nit ci mbañam moo ko bañ a bañ ba biñ koy rendi benn waaye ko rendi mu ngi ko naan daggal neel Mohamed maa ko bañ ba fii ma tëdd laa ko gën a bañ ba fii ma tëdd ko amul ci yëf yi wàll ñetti ñooñu bu ñu mësaa toog na bi day bañ ko waxtaanee démb ngir fu seen bàyyi jaar rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fii ma jàng léegi Abu Sufyaan a tax ku bañoon rasulullahi li tax sëy baax ne boo gisee ñu permettoon ko jabar yu bari dafa bëggoon a yaal diine jigéen ñi war na leen a xamal diine te amul droit toog jigéen ju ko lewul mu formé ay jigéen yoo xam ne jabar lañuy ñuy doon moomu jege ñak ñoom ñu tas diine ji ginnaaw loolu it daan na takk set de d'état ngir bëgg mu dugg ci diine ji am na ñeenti réew yu ne bi moom te xeexu fa goronteeg ñoom a tax ñu ñu dugg ci l'islam ngir yaa ngir yaal l'islam bi rek moom la woon bu fekkoon ne jabar yu bari dañ ci jublu woon àddina kon ñu ngi ko koy sant ba mu dee jeune am mais ba mu dee jeune am nogoy la takk nekk ak nogoy gi ba am 53 ans door a avancé ci jabar kon jabar yi leneen a tax mu jóg du loolu inaa laan la la kaswaajik بتأتيت وجوههن وما ملكت يمينك مما أفعل الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيها كوكو خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين mooy bàyyi mbindeef yépp jabaram jabaram mooy yaayu kuy jullit kuy jullit rek jafarina bi araam ne la ni la sa ndey araame maa kaana lakum an tuusu rasulillahi wala an tankihu aswaajahu min ba'di abadan inna zaalika kaana min laahi aziim in tubdu shay'an aw tuxfuuhu fa inna llaaha kaana bi kulli shay'in aliim waa jàngoo ku bokk ci xeetam bi gëm ko bëgg ko sopp ko jekk nga téye la yàlla ñu ci yàlla saxal saxal leen ci bu jaayoo soleil sal umam ahbada sal sal umam ahbad saata saati ina azabati rasul sal فرع معبد aatikatu kuy kooku waata shaati salha salha in adaafati arrasula adaafati rasula bi amil jadbi wa shaati alashami wala yi ante na ko Maodo Maodo ko yow mi bëgg a xam rasulullah yi kan ci yàlla ak na darajaam day xaaj Malick nee na soo bëggee xam ne rasoolay kan ca yàlla na mu day laaj ko ndaw suñu wax umma mahbat doomu ma tuddoon mahbat yi waaye ndaw si atikatu la laaj ko laaj ko dina la nettali su la nettalee nga xam Moustapha na mu day ca yàlla kañ la mu ina adafati keroog ngay wax ina dina firi jamono dina firi waxtu mu ngi mel yow ma isin yu bari ci alquran du firu bés day firi jamono te yow min si masxabatin yetiman ci jamonoy xiif ngay wax dul wax ci bésub xiif waaw na ci nag laaj ko ina adafati kere ba mu indee de ganale kan rasoola njool mag ci lu mu ko ganale bisaatil asami ci gàtt boo xam ne yenoot ba dafa dee ëmbul nàmpalul yoru soow te it mu ngi ko defee nag amal jet bi ci at moo gàncax amul gàncax amul ba gàtt mën a for gàtt bi it bu gàncax amoon yenaat bi dafa dee yenaat bi dee woo koom soow amu ca gàncax amul ci àll bi soo ma sotteeku sotteeku koo xam ne buñ la ko nettalee léegi nga xam ne béykat xaaj Malick nag ne ne soo bëggee xam rasulullah da nga koy laaj rek umma Mahmad na doon fa ak si une moyen quart jant baa ngi xalaw la wi mu nga ànd ak Sidi Abi ñoom ñaar rek ci àll bi toggoo seen gileem wala gileem ya toftale euh, ñu ngi ànd ak benn jaami Ababakar bu ñuy wax Amir ibnu Fuhayrata ak benn dilil bu ñuy wax Abdullah ibnu Ariqata ñu agsi fa bëccëg wàcc mbooy maa ngi metti ñu toog tuuti yeew ci tànte xayma bi tànt bu as la woon fa toog suñuy wax umma mel kuy génnee wetañ ciy gàtt nëbbi na Ababacar dama nga ne soxna si ndax yorul dara ci soow may nu ci mu dem ñëw ne ko mu ne su fi soow amoon balaa ngeen ko laaj mu jox leen ko moo leen tax a dëkk àll dàq ko sonn na tax mu ne ko dellul nga ne ko ndax gàtt ba la tëdd fekk gàtt a ngi tëdd ci wetu tàntit mënu noo may norata ko mu dellu ci soxna si ne ko gàtt bi ëmbul biirul nàmpalul loo fa ko tëral sàmmi mënu na jóg mu tëdd mu dellu wax ko rasulullah ne bi ko dellu laajal ma ko ndax mënu maa may permis rek ma ratta ko mu dellu si wax ko soxna si soxna si ne ko dafa ma réere de waaye du ma aaye soow dana laate ma dax dëkk ci àll bi waaye gàtt bi li ma ko waxe ci am ba mu gëjee sàmmi kenn xamul kañ la ëmbul nàmpalul yenaat bi dara amu ci sugg ko gëmul nag naka mu ñëw ne ko soxna si day jox nañu ndigal nga ratt ko waaye téere yi ne ne bi ne jëm ca gàtt ba daf ko jub rek gàtt ba ne bëri taxaw ne fudd du du du du du du fudd laaj ca tànk yi yenaat bi fees del ak laaj ndaw si benn at at mu jox ko mu roof ko ca pati gàtt ba rattul sax mu ne ko car ba mu feeñ soo muy fuur ànd ak mu jox Ababacar mu naan mu delloo ko ca gàtt ba delloo ko ca mu jox Amir mu naan mu delloo ko ca gàtt ba delloo ko ca mu jox Abdoulaye ibnu Urayxata mu naan soxna si dë tëdde fa mu toogoon ne ko su ma xamoon ne bu ma la bàyyee gàtt bi da ngay nandalaate doo naan kon du ma la ko jox na di ree ne ko dinaa naan waaye saaqil qawmi aaxirahum surba koy serve yow yaa yaa war a mujjee servi kuy servi yaa mujjee war a mujjee yi ne nañu olof yi ne nañu ko sebbali ko seppali jëkk dugal sa loxo ku la topp ngeen giiroo seppali jëkk dugal sa loxo ko la topp ngeen giiroo ku seppali war a mujjee tudd saa xel xaw mi aaxiroon surbaa demal na ko la toog mu dem mu dugalaat mu gën mu bi naan ba naan bi laaj ko ñaari bi dagaan dagaan gu nekk njël màkk def ko soow ba mu fees soow yu di fuur mu tëdd tuuti par ko par garab di ko barkeelu ba am benn njël xob yëpp ratandoo wow comme sarang ci tisbaar la ñu am nooye la Sidi Ali ibn Abi Talib deena mu des fa nag ëkk ga ñu di ci toog ba am génn njël mu ne bu déet na jang jang daanu daat way génnee deret ci ëllëg fa la ñu am résultat ne asar rey nañ ko ca Karbala Ousseynou rey nañ ko ca Karbala garab ga des fa moo tax alaaji Malik ne boo bëggee xam kuy nabi sal laaj ko umma mahbat laaj ko rek umma mahbat laaj ko kuy ina adapté keroog benn bi yendoog moom ba jëkkër yi ñëwee ci timis ne ko moom fu mu jóge ak bii garab mu ko ñaari gawar yu jaar yu rafet a fi jaar musuma gis ñaari góor ñu rafet noonu ñu nga àndee waxtaan fii la ñu aw moom day nijaay soow mi moo ko fi def te ci gàtt bii la ko jëlee ratt ko sax dafa dugal rek loxoom soow mi fees dell jëkkër ji ne ko yaay ñàkk fayda déggu la ñuy wax bu yàgg dama tey ngëm ji mbi dee feeñ naag feeñul maxamata ngoog des yi man dem naa ca takku sàmba takka dab ko alaaji maa dina kooku doy na waar waaye na koo a doy waar ñu ne ko kan la mu nekk saw suraaqa saw suraaqa aw jooju place bal la bal dina remplacer aal aal dina remplacer bal su dee aat fu dina koy remplacer mooy toftal wax ci wax te lam ca toftal waru tax aw sor suraqa xaj Malik nee na déedéet na bi gont bàyyi ba garab continué si daji bikrin fanaan xasbaan njëloof dem ba onze heures moins ci Manding moo xam ne bii di ngeen koy romba léeg-léeg yéen ngi dem Madinatul Munawwara ci yoon wu màgget wu jëkk wa bi daf ko tekk toppala ko benn gawar dabe bu ñuy wax Suraaqa na Malik fekk bi ñu topp toppoon ne bi topp ko topp ko ne si fini raw na dem na dañu xam dañu jàng ne ngeen lay juddoo i Ahmadu lay tudd ci la inche ma fi samawati wa ma يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون إني رسول الله إليكم فلما أذاقوا أذاق الله قلوبهم ولولا أن إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا لا تستعجلوا به ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وداعيا إلى الإسلام ولولا إذ قاموا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولا يتمون نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ñu ne xàkkañ mu ne tuuminuna billahi wa rasulihi ñu ne rek mu ne ah ah wa tujaahiduna fi sabilillahi ñu ne ci lan mu ne bi amwalikum wa anfusikum ñu ne lu muy jur mu ne salikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuna ñu ne luy buñaa ba mu ne yaxfir lakum sunubakum ñu ne rek mu ne ah ah wa yudxilkum it jannatin ñu ne na mu mel mu ne tëj ñu ne mu teet yàlla naa ñu ne dong mu ne am na ci biir masakin